diggante jaam bi ak boromam nga xam ne kon jaam bu nekk ak sa expérience bopp yoon wi lenn la nañ cee jaare mën na nekk benn mën na wuute waaye kenn ku nekk li ne lawul maa i lawul inaa yi tempérament yi wuute na expérience yi wuute kenn ku nekk ak la nga xam ak la nga jaare ak fa nga toll ak fa nga àgg loolu mooy suuf bind na ci bu sàlli bu dinaa moom la ñu ko bind bind xoqal bu kaaw résumé yoon bi nit ki soog a sóobu engagé ci ñoom tasawuf ba muy àgg ci borom yi muy aaju yëpp ak yenn yi nga xam ne moom la war a xam ak na muy war a jëfe ak ndox yi ak la koy fekk ak yëpp am loolu mooy li ñu dund ci jàng yi lislaam xam ne ñu dañ ko war a jàng xam ko jëfe ko li mu fekk yonent bi li mu ko sant li mu dund ci moom di ko takk suñu borom li mu ko sant ba fan bi indi jeex léegi weer yooyu ji ñu bokk ci ñoo xam ne ñaan liñ suñu borom xam nga ñu ñaan ñun muqul ibadati mooy yu yokku jaamu yàlla mooy mooy loolu moom li gën a sell si jaamu yàlla ndax jaam bu wàccee ay pexeen wàcc ay dimbali doomu aadama yi ba dimbali malaayka yi lépp dugg ci borom di ko ñaan wan ko ne yow rek am yow rek man ci yow laa dugg seetuma keneen ci yow laa yaakaar maa ngi lay ñaan lii loolu mooy sellal dëgg ñaan tawxiid dafa nekk ci biir tasawuf nekk ci biir jaamu yàlla ibaada nekk ci biir wala anta waalifiya bil muxtaari junnata kulli qaaliin an naari wala yàlla nga def yow suñu borom tawaali fii sama kàddu yi lay bind taalif yëpp àllafaatum ràññeekuwul ci dund ngir jàngale ràññeekuwul ci dund bu fekkee yonent wala déet loo bu muxtaar ci dara ji yonent bu ñu tànn bu salaat sa na ko def jur na ko kulle xaariin muy buukalee maanaam topp képp ku koy jàng am naa leen wala safar maanaam taalif yi may taalif képp ku koy jàng yow suñu borom na nga ko def muy buukalee ba nga xam ne safar du ko laal fenn du ko jege ndax gaz yooyu nekk digganteem ak safara di ko ko fenal ba safara du ko lakk voilà loolu ñaan na ko boromam te am nañu yaakaar ci naan borom. ah kon loolu ma gàttal ko wala wala al bii daal kër Madina barakatan wala kaabatan masuuna mu ne suñu borom na nga def ci dara yi yonent bi sax bu ñu ñëw ci muxtaay suñu kaan ko xam sama kër gi mu mel ni Madina ko nawal ñu mënoo lan lan la ñu moom baraka ci barke sama kër am barke tegu ak wetu respect ba niroo man jot mun a wax waxuma sax bu mel ne moom waaye bu niroo ko loolu lañu ba tey wala kaaba sax mu mel ne kaaba bi nga xam ne ku fi dugg ñi nga xam ne boo jubee kaaba bi ah nee nañu question bi bëri na ma gàttal mu mel ne kaaba gi rek ñi nga xam ne dañ ko yàlla sellal for the African American community that question was about the prayer by the Sheikh junni waxtu boo xam ne nit ñi jàpp na jàpp wax ne ndox mu soppikuñ ci meloon soppikuñ ci xet soppikuñ ci càkk ndax li ñuy wax rawxaaniya dafa nekk ci ndox maanaam barke boo xam ne dafay xëcc leer lu mel ne ma ne suñu ne électricité xam nga am na bon conducteur ak mauvais conducteur bon conducteur bi mooy daanaka daawuñu ko électricité bi naka noonu ndox mi ngay jàppee ci li nga ciy raxas ndax cër bu nekk ak rawaxaan yàlla ndox ci boppam bu dara soppiku ci moo am rawaxaan yàlla nga jox ko ci ni ñu ko santee daf lay disposé pour nga a ba leer yi julli mën a dugg ci yow xam nga ko ubbi nañu boo xam ne li ci des yow nga dugg ngay xam ne na ngay sa kaw ni nga ko teewloo ak ni nga gaawtoo wala ni nga ko ñàkk fonk wala nga ñàkk xam ne du julli bi nga julloo penku allahu akbar bi mooy consacré sa engagement wane ne yow signé nga yàlla contrat boo xam ne moomatoo dara ñu ko waxoon tànk ci sa bopp bu say bët du sa benn ci sa sens bi ci benn boobu rek nga waat ko jëlee ko ci adduna di dem ci lu ñu wax ci adduna wala ngay dara di la xëy du koy wala dara ngeen ko mantu wala du xool leneen lu jëm ci adduna wala sa tànk bi wala sa benn ci yëngu jëm ci fab dara wala nga def dara ndax loolu lépp loo ko def dañu ne sàcc nga ndax li ngay joxoon suñu borom ba noppi ba ba ba nga ñu signé ko nga am loo ci sax doo ci wàññi doo ci dox bu la taxee rek léegi alquran ngay jàng fatiha li tax li tax mu nekk farata ci waxtaan bu nekk ñaan gi ci nekk suñu borom tabaraka taala dafa def fatiha dama ko séddoo ak jaam bi bu ne alhamdulilah rabbil alamin wala lu may sant da nga wax naa ajur ngay sante moom rahmaan rahim yi mel ni yow nit ñi yëpp yaa ngi kañ suñu borom nga ne ko nag iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy kon boobu ñun ñaar ko bokk ndax wan nga suñu ko yow laay dimbandikoo yow rek laa yaakaar wàcc naa lépp ci yow la nga ne ko léegi yàlla ak yow yéen a bokk nga dikk ci ihdina siraatal mustaqiim suñu borom dana ma teg yoonu jub bi yow rek ko moom yoonu jub boobu doon naa ko misaal démb dafay judd waaye mooy tax a mucc ci gàttal bu safara nekkoon fii safara nekk fii digg bi ci biir bi nga xam ne lu équidistant la moom rëdd woowu ci digg bi ak safara su ci nekk nga xam ne kon ni mu gën a soree safara bi àgg na fa te fa njege bi ni mu gën a soree bi ni mu gën a soree bi nga xam ne rëdd woowu boo ko toppee mooy siraatul mustaqim bi ci nga xam ne ni nga nattee sa jëf yëpp ak sa jikko yëpp ci xale ak mu tolloog loolu muy siraatul mustaqim boo xam ne nag boo ko jàddee jëm ci càmmoñ lakk boo ko jàddee jëm ci ndeyjoor lakk ngay ñaan su ngoon rëdd woowu nga xam ne benn tàngaay du fa àgg maanaam muy yoon woo xam ne boo ca jaaree ba àgg dara dara dara luy mbugal dara lu sax dara lu fitna du la dal ngay ñaan suñu borom nag léegi mu jaarale la ci yoon woowu moom mi am kàttan te yow amuloo kàttan boo mën a jaarale sa bopp ci loolu loolu moo tax muy farata ci julli ñaan boobu ngay ñaanal euh, sa bopp te mooy ñu gën jaar ci yoonu siraatul mustaqim ñu mel ni que da ngay insister rek ci yoon woowu yoonu jub woowu siraatal lazina an'amta alayhim yoonu ñi nga xam ne xéewal nga leen xéewal yu màgg yow moom lay ñaan nga jaarale leen. ghayri maghdubi alayhim wala daalliin muy ñoo xam ne doo leen mel mukk mukk mukk te duñ loolu mukk moo tax rakka bu nekk farata la ci nga jàng fatiha ndax nit ki julli biyaar biyaar biyaar suñu borom la ngeen am entretien léegi déglootoo leneen xoolatoo leneen gisatoo dara moom rek nga jublu léegi nag nga di ko ñaan ak sa nga xam ne teewlu bi ngay teewlu leeri jullit ñoo xam ne mooy dugg fii day sa cër bu ne daf ci am daf ci am cëram am na ci wàllam ba nga xam ne sa karaw yaa ngi sax ci daf ci am wàllam taxawaay bi nga taxaw yaa ngi taxaw nga teewlu màggaayu suñu borom gi réyaay bi diisaay bu mel daf lay écrasé ngay jàng alxuraan li nga xam ne moom moo ko njëkk a nga xam ne waxam la du du mujj bind euh, le Coran le Coran est incréé que la parole est incarnée de Dieu ñoom naroo la ci ak li ñuy suñu borom yi ni nga koy jàngee yaa ngi gën a jege suñu borom taxawaay bi nga taxaw da ngay toroxlu boo yaa ngi incliné yaa ngi damm sa jëmm gi ci kanam màggaayu suñu borom bi foofu yaa ngi ci sàbbaale la sam sàbbaal gi mooy seede seetlu suñu borom ci lépp loo xam ne ma na di la ak nga regretté pour teqalee diggante taxawaay nga teqalee diggante ñaari actes yoo xam ne bokkuñu dara muy ruqoo bi ak taxawaay bi toog si biir bi nga jëm nga soog a su jot a fonk ci sa yaram muy kanam teg ne ko maa ngi humilier sama bopp maa ngi toroxlu maa ngi mokk mokklu maa ngi dara sa kanam foofu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu gën a jegee boromam mooy fi mu këppee ci suuf di euh, julli léegi mu si góor moo tax mu ne bu ngeen fi féetee da ngeen ci ñaan ndax boo jegee suñu borom parce que ci la fa la ñaan gën a nangoo ngeen ngeen farlu ci ñaan bu ngeen ëppee seen jëf nga dellu si waat toog ndax jotaay bi dafay jàppale li ngay delluwaat ndax doomu aadama dafay dañ ko duggee noo xam ne def defaat day tax mu tàmm def defaat day tax mu tàmm nga nga rafetee sujjóot bi ndax defoon na ko bu njëkk góorgóorlu si jéem a teewlu boo delluwaatee léegi da ngay gën a mën a teewlu te li nga teqtee ñaari sujjóot bi toog jotaay bi nga toog di taaya yaa ngi màggal si moom di ko sellal ndax mu ne ak taxiyaatu lillah baat yi gën a sell mine yi gën a sell kàddu yi gën a màgg yàlla dong moo ko moom ak zakiyaatu lillah li gën a rafet gën a mag gën a barkeel gën a yëkkatiku ci yàlla doom mën a dellu te ku ci am gën a molo yi ak tayibaatu salawaat bi laay ba ba mu jeex nga ne asalaamaaleykum ayyuha nabi nga war bëgg ci jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu ko waral santaane yi yàlla santaane yëpp moo ko jox ci ndax yëpp dama tamit tuddal lool léegi xam nga. ndax junni moo gën a mën si jaamu yëpp ndax fa ko suñu borom joxe yàlla bi si biir bi ñu àgg ko ko àgg mooy ca xadratul kursi bi nga xam ne nag suñu borom tabaraka wa taala yonent bi dikk na mu nekk xaaba xaw sa yi maanaam bu ñu amee àgg buñ ko yeewu nii yeewu fii yeewu fii xam nga la ñu séddale ci dugub léegi cercle bi nga xam ne moo représente lépp lu ñu bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen araaj yi ko ba agsi ci buum xam ne li def mooy foofu mu dal di wéet wéet boo xam ne wéet ak wéet ak tiit ndax doomu aadama ju juddoo ci suuf màgg ci suuf dem ba foofu nga xam ne benn nit ñëpp mënu fa àgg jibril mënu fa àgg Mikaayil Israayil Israafil kenn mënu fa àgg du moom mu nit wéet boo xam ne tiital na xolam su borom pour dal xolam dal di wax kàddu bu mel ne baat si am bu ko ñu gënoon a bëgg gën ko gën a wéet ci nit ñi nga xam ne newoon na bu ma doon am xarit Abubakar mooy sama xarit waaye Abubakar kon sama mbokk la ci diine mu dégg baat boobu ne qif yaa Muhammad inna rabbaka yusalli Muhammad taxawal sa borom day julli inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi julli boobu niñ ma neewoon nit koo foog di ñëw dikk ba jub sa kër nga defaraat sa kër defaraat sa lal rëndal bant yi rëndal yi yëpp ngir bu accès dara du ko oxal dara du ko kilee suñu borom tabaraka wa taala ci julli boobu dalal surtout yonent bi miin loo ko xaar mbir ñëpp mu miin pays bi ak xalaat ba mel ni mosu daal di agsi bu ñu liggéey foofa lañ ko joxe julli teewul nag gannaaw suñu borom dafay yónni nit ci nit ñi ndax bu ñu yónnoon malaayka duñ ko mën a way ci lenn te damuy man buñ ko mën te kon daanu am lay mu yónni doomu aadama boo xam ne li mu def ci moom xajul ci malaayka xajul ci asamaan yi xajul ci suuf yi xajul fenn mu def ko ci moom mu ñëw wàcc ba tolloo mbindeef yi boo ko dompee mu metti bu xiifee métitlu bu maree métitlu li nit ñi mënul mën ko tolloo ñoom kàttan ci zahir nga xam ne dañ koy mën mu sëy lu dul ñuy jàngale la ñuy sëy du lekk ñuy jàngale la ñuy lekk du naan ñuy jàngale la ñuy naan ñu metti di ko dara mu di ko mën ngir jàngale mën ba lépp li mu fi jeex nga xam ne bu suñu doon wér mu ray ba du man loolu te kon du mën a jaxasoo moom ba dañ am nekk nekk bu transient ba nga xam ne duñ ko jege duñ ko mën a kooku ñëw ne nga xam ne moo ëpp malaayka yi dara ba noppi ñëw wàcc ba nekk exemple ñi nga xam ne lépp lu mu def nit ñi war nañ koo mën a def ba di ko ci roy moo tax te nit ñi mënuñoo jógee directement ci yàlla yan bi sallallahu alayhi wa sallam jógee directement ci yàlla bu fekkoon ne du nit kon nit ñi duñ ko mën a dékku ci moom waxuma sax roy ko waaye duñ ko mën a dékku moo tax mu yebal malaayika ngir leer a wàcc a wale a a nekk bi soo koy jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi Seydina Jibril jàngal ko waxtu waxtu kañ lay jot kañ lay jeex nañuy jullee waxtu wu nekk lu ñu war a yal lu ñu war a ñu waxtu takkusaan la njëkk moom la ñu ko jàngal ñu waxtu tisbaar jiite ko tisbaar waxtu bi nga xam ne jant ko tuuti wàcc digg bi mu julli tisbaar takkusaan ci njëlbéen bi mu jiite ko julli ko ko mu julli gee noonu suba noonu ca ëllëg sa xam nga daf doon waxtu wu ci nekk ca njël bi nga la koy la koy jullee dundal ca mujj la koy jullee bi ba mu àggalee bis bi la ko waxtu wu nekk diggante ñaar ñi suñu yi ci ñaari bis yi julli kon foor loo xam ne doomu aadama bi waxtu yoo ne ñu ngi ci jëm am na aarif ne billaay yi ñoo ci xam ne bu ñu xasee ba taxawal seen cër yëpp ay lox ndax dañoo àgg foo xam ne ci tàggatu ñu wax entraînement waxoon nañu ci tàmbali waxtaan yi ne suñu borom dafa bind nit woo xam ne lu mu entraîné ba entraîné ba entraîné ko def mënte loo xam ne climat lay doon naka noonu ñu ko may ci yaram wi dañuy def yoga mën a wala ci yaram mën a def lu nekk ñi nga xam ne dama ay artiste ni ñu def yoo xam ne daf lay jaaxal noonu la ko ci biir ci biir nit noonu la defee ñi nga xam ne moom la moom la mën a wala changé boppam soppi ko ba mel na nga xam ne noonu la yàlla bëgg wala laqad xalaqa l-insaana fii ahsani taqwiim noo ko waxee woon. julli nag dafay ay géej yoo xam ne waxtaanam bi jeex secret yi ci nekk ñu gën a bari ci nit ñi nga xam ne daañu julli ñu fay leen dix heures ñu defi ko ñii julli ñu fay leen mocc julli ñii julli ñu fay leen ah. trois quarts julli bi wala deux tiers ñii ñu fay leen ci liggéey waaye ñu kan tàmbalee jàng julli ci fi mu tàmbalee julli julli waxtu ak mu ñëw rek moo mën la mën di woon jël bu fekkee ne mu ngi góorgóorlu ci fonk julli naka noonu xoolaat naka mën ci des yëpp fekkente ne lu ma doy na ndax comme yeneen question yi mën na mën continuer bari na waaye dinañ comme ñu bàyyi sëriñ Moussa Diatta defee na laaj seen saa ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ci waxtaan bi ndax waxtaanam sax su nekk dafay doon loo xam ne rek njëriñ ñoo jullit yëpp lay doon muy nag loo xam ne occasion la ci fu ko fekk rek ñun moom yaakaar naa am ko ma yaakaar ne mbokk taalibe bi am nañ ko war ko laaj ci ñaari yëf waaju ci mbirum xasaay bi ci boppam lu jàng xasaay yi xam ne na ko ndax xasida gi mu doon wax sànq ci li ay ñaan la ay tagg ñoom ñoo nekk ci biir nag ci téere bii nga xam ne moom la ñu tuddee Silkul Jawaahir mu wax ci wax yu xaw a diwaan yoo xam ne laaj nañ ñu jàng xasaay bi ñu leeral leen ko te seen njëkk wax wax na ci téere woowu ne li xaaj la xaaj bi njëkk bi mooy li ma teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam lu jiitu géej gi ak li nga xam ne dama ko bind gannaaw bu ma jugee ci géej ak li nga xam ne moom laa bind diggante bi mu jógee Jolof ba ñu ñëwee jaare yi toog mu ne euh, li ma bind lu jiitu géej gi lépp bu ci kenn jàng dara mu ci gis ko joxe loolu sama diggante ak sama borom euh, li nga xam ne te moom laa bind ci biir géej gi waaw li li ma li jiitu géej gi bu ci kenn jàng dara li nga xam ne moom laa bind ci biir géej gi itam bu ci kenn jàng dara ndax loolu sama diggante sama borom la bu ci kenn jàng benn araf rek bu ci kenn jàng li nga xam ne nag moom laa bind gannaaw bu may génnee ci géej gi ba dikk ñu gànnaar ba dikk ñaari loolu alquran rek moo ko lu lu ngeen ci woo suñu ñaan ko ci suñu borom la ko defal moom lu ma tax xam ne loo xam ne suñ bi bool mu mu bëggoon say sàmm ci te sëriñ bi waxal boppam ci loolu euh, xàmmee gi ci xam li war a jàngal te li nekk ci ak yi ñu war a wattu te mel na ni euh, am na ci yoo xam ne dafa jaxasoo ndax am na mag ñoo xam ne woon laaj na leen ci ay téere yoo xam ne sax islam bokk taal bi ñu koy jàng te léegi laa gis ñu ko jàng wante mag ñi ñoom ñu ko daan mel ne que fukk lu ci jamono yi la la la xaw a siiw lu bari ko jàng waaye lu jiitu ci fukki at wala ñaar ci gannaaw rek euh, daanaka téere bi sax gis lool te am nañu bari ñu wax ne ci yi sëriñ wax ne ngi tere ñu jàng ci la bokk am yeneen ak yeneen loolu itam ay leeral bi ci moo di ci wàllu murid saarix euh, wàllu saarix lu mat a xam la ndax nit lu mu nekk war xam euh, mooy lan maanaam li nga nekk tuddoo ko euh, di ci yëngatu xam bëri yi nga xam ne mooy tax ak euh, yoon nga xam ne ci ngay jaar ba doon ko loolu kenn ku ne war na koo xam ndax xame xame itam muy ñu ko sëñ benn wees na tarixa loolu it dañ ci discuté lu bari ndax téléphone xam nañ mooy lan mooy saatu yoo xam ne waxtu boo xam ne def ko rek ngay génn ci téléphone euh, tariqa yi fi nekkoon o benn bu ci nekk boo bàyyi wér bi rek saa si dootoo nekk dootoo ci bokk te gis nañ ne mouridisme ci boppam moom man nga bàyyi yor wér bi te du tee waxtu nekk nga nekk murid mu ne surtout mooy jàppee comme tariqa yi nga xam ne ñoo jiitu woon te tariqa maanaam bi wér bi ci boppam nekkul loo xam ne ilzam la maanaam nekkul loo xam ne obligatoire la ci kenn ku nekk il faut nga di ko def ndax sëñ bi bind ko ci euh, di ñi sa baax rosu ñi mu gën a def loolu say di kenn kon loolu yëpp bëgg mu leer ba nga xamante ne euh, maanaam muy gis ci boppam fii pare yi ñoo xam ne ay jàngkat lañ di ci wàllu di waxtaan muy tarixa la wala du tarixa tarixa moom weesu na ko ñi nga xam ne ñooy jàng moom xamal nañ seen bopp ne weesu na tarixa ndax tarixa mooy loo xam ne dafa am ay charte yoo xam ne boo ko jëfandikoo yaa ngi ci biir boo ko jëfandikoo dul yaa ngi ci biir te sëriñ bi moom loolu defu ko mooy maanaam moom képp koo xam ne yaa ngi wax ndax ñu koy laaj ci 1906 gis naa question yi doon laaj ko laaj ko ne ko ndax li nga laaj bi ci mën a bokk ak yu ci mënta bokk la wax lu gàtt la daf ne kullu muminin muslimin muhsin képp koo xam ne gëm nga yàlla

ci commune bi bind nga ne li mu bind ñetti xaaj la wax na ne kat li mu bind ngir jàng lislaam bokk ci ndax loolu moom farata la loolu wax li ñu def li ñu taalif nag nee na ñetti xaaj yooyu bind nga ko na bind la seen borom mënuñu ba ko def war nañu ko su war nañu ko daal seetaat lan ndax xeetu na lu ak lan ban nangu la ñun ko mu gën ci biir bi ñu nekkee ba bu ñu nga xam ne déwén lay jógee ci ñëw njaareen mu di aama shérif na boo xam ne dañu dëkk doon dund suñu war nañu ko bu ñu wax liggéeyu ngir yàlla mais nanguwul moo ngi ñëw ci boppam par rapport ak li mu jëm fa mu sellal ak fa mu waroon a àgg ci ci maanaam yoon ba mën ñu da war a ne ci moom na ko soxlaa àggu ci ñàkk àgg bu ñu gisee mel na yonent bi sallallahu alayhi maa ko xamal ñàkk maa ko axal ñu ko baal naa la say bàkkaar bàkkaar yi ñoom mu dañu mooy léegi toll woon nga fii sa xam yàlla fii la toll sa fonk yàlla ak fii la toll nga dem ba gees ko ba tiit ba ragal ko fa nit ñi ndax da ngaa loolu xam ne ne fa nga tegoon yàlla wees ko waaye kër yi ñu la amuloon yàlla waaye da ngaa yokk yokk boo xam ne dafa gaaw ba boo seetee fa woon da nga koy xeex xeex boo xam ne da nga koy te da nga li mu bindoon boo seetee xasaay yi guddi yi muy dëgg muy lu waay maa ngi ci bari def koo weer su bu njëkk ba ñàkk ko ci ñu ko fi alhamdulilah xaq di mu bind man kaw na ko lii yëg nii ala kitaabi ملك النعمان بنك مثلا حمدت رب العالمين حمدا يدوم كل حين مسلما على المنون بكل كلمة فلي bayit yëpp benn benn ci bayit nga ci gis boo xam ne ñëwaat ne ci wayu bi ñu ko wayaatee mu daal di dafa xeet fa mu toll woon àq jëm joxoon yonent bi ak àq jëm joxoon yàlla ni mu daan màggale yàlla ak ni mu daan fonk yonent bi da ko weesu weesu boo xam ne mus na sax ñu ngi ko ko askalee ci moo wax ni mu ne bu ngeen ko jàll ndax bu ngeen ko jàllul bu ngeen ko jàll bu ngeen jàll ci nag tey ci def ko tuyaaba ëpp ko yore foofu tax da ngeen di perte ñu ñu yaay doole saa bu fekkente ne moom dafa ne bi nga xam ne dina ko ci géej gi lu doom soxna yi sàkku tànnee ci doom soxna yi sàkku woon naa na ba nga xam ne li ñuy wax dajal ci réew mi kenn rawu ko mu am ragal yàlla bu toll ñu gën a ragal yàlla ci mbindee fi ci jamono jooju am farlu boo xam ne ñun ndegam am nañu ko ca am ñu néew néew lañu mu ne waaye booba desoon na loo xam ne lii amaguma ko te moo taxoon mënatuma nelaw mënatuma lekk mënatuma noppi mu di lan mu di am ngërëmal la loo xam ne bu ko waa penku yëpp ak waa sowu toppoon bu ëllëgee mu am seen ali dem ba suñu borom gërëm ko ko nu mu taggee ñenn ci ay jaaram ci ay yeneen bu amati jàmm xamuñ na doom aadama yi farlu ñu gis ci moom ak may xam-xam bi ak dëddu adduna bi tax ñu am ci moom yaakaar fu mu toll këram di fees ñoom ñu gën këram di fees ñu mayuñ ko na mu bëggoonee jaamu yàlla ba àgg ko mu àgg loolu moo tax mu ñaanoon suñu borom mu may ko ak wéer ak féex ba mën a jaamu suñu borom la mu ko bëggee ñaanu dana ko misaal moom ci boppam nan maa ngi doon moo xam ne dafa am famine dafa am xiif kenn amul loo lekk ñu gis koo xam ne xam ngeen am nañu ñu xam saako dafa defar ay saako ba mu mët ba nga xam ne ko ci dafa def seesal dugub fekk benn benn médité li ñu ñëpp daal di ñëw yaakaar daal di tëdd foofu ne kii su ubbee saakam yi dana am bi loolu dama la yemaloon bi mu demee ci biir bi nag la soog di saakam yëpp ba mu fees ba nga xam ne du fi jeex mu ne li nga xam ne kon bind naa ko ci géej gi ak bi ma liggéey ci géej gi ba nawet gànnaar bi ma ko gën a dem Thiel ba nga xam ne at la war a amaat Thiel mbir mi dund lépp suñu borom nangu na suñu ngërëmal yàlla ngi ak ngërëmal yonent bi mbir bu nit nga nangu na bu mu fi jógee lépp loo si dugg loolu danga ko ci am te am na ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax nit ki buy jaamu yàlla ci tagg yonent wala salaat am na bi benn mu di ko bind wala mu di ko xaar di note wala mu di ko wax ci gémmiñam fi xolam toll ci yëkkat ko xam ngeen ne xol dafa am ay wàccuwaay am na al ifku nadina mu di al ifku laala xol bu tolloo ci al ifku laala ak jaamu ba boromam di def di yem ak jaamu mbindeef yëpp bu jullee ñaari rakka li mu def yëpp di jaamu di julli di sëlmal ba seen bu gën jeex bu a ci aw yoon adduna bu fees del ndax garab bu tuuti mais bu fekkoon ne wala ñuy jublu ci sa jublu ci sa borom di jaamu di jaamu di ba am benn fraction de seconde mu geesu xool leneen li mu perte ci ci fraction seconde boobu mu geesu moo ëpp li mu am njëriñ ndaxte mun na la tey yàlla bu fekkente ne benn jaamu nga ko ñu ngi la fay fukk li tam ci benn boobu nga mu gën a jege yàlla àgg nga ci ñaar. boo ko jaamoo junni lañ lay fay boo ci fekkee bu fekkee fekkee ci beneen daraja ay milliards milliards la nga xam ne mën a gën rek nga jaamu di gën foor di gën am solo di gën a yooyu yàlla di gën ne nag kon ah, xasida yi dafa am secret ndax sëñ bi fi xolam di toll ci yàlla ak ci yàlla bi muy dund jànnee bi ñu ko jànnee moo tax mu ne ni mu ko waxee ci li ma ne tawaytu tariqal qawmi waxtan tilaaxihi wa riqal badal xaajaat bu ñu beneen baste bu may tagg yàlla bi salaa sama damay brûler étapes yi maanaam li nga xam ne gaay yàlla yi daañu ko jaamu mel na ne ak sama borom ci ay weer wala ci ay semaine loolu xusuusee mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ak soppam ko ba suba saxatul ci moom kaale saxatul ci moom suñu borom defal ko xasida yi nag dafa am ay secret yu ci nekk mu mel ne turu yàlla waaye xam ngeen ne turu yàlla secret boobu am na danger waaw faram nañ ko waxtaanee ci conférence yi ndax turu yàlla bu nekk ay rawxaan ak jinne dañu ko seet jinne yi dañuy xeex ak yow ngir nga bañ a jot secret ndax boo ko defee da nga leen di mën da nga leen di mën te du ko bëgg rawxaan yi boo ci juddoo nga xam ne passé na jinne yi léegi rawxaan yi dañuy xeex ak yow ci tur yi dañuy xeex ak yéen ci tur yi ndax da ngay bokkante ñoom bëgg a wut seen aalam xool si ñoom ba génn leen jàll. ñu di la tamit pour yàlla bu fekkee nit ki jëlee ko fu mu ko am ijaaba koo xam ne kii daf ko jëlee ci aarif billahi wala ku am ijaaba daanaka amul njëriñ war di moo njëriñ la mën nga ko sikkar sa dund dund doo àgg fenn turu yàlla nag sikkar euh, sikkar turu yàlla nag yooyu ci nekk ci ay secret yu diis yu foor nga xam ne leer yi lay nit a ngi ci bu fekkee ne jëlee ko ci aar bi laay la ba mu ba mu ba mu lay def tur la daf ciy boole loo xam ne daal daf lay aar ci yooyu yëpp xasida yi nag sëñ Tuubaa daf koo def ngir ñëpp secret yooyu nekk ci te du wàññi kenn daal. loolu yenn yi nga xam ne moom ci boppam daf koo beewal. xam nga ñu mu sóof ci géej gi ñu ne diggante boroom dong la doomu aadama waru cee am lu muy seet wala lu muy jëfandikoo wala lu muy xool wala lu muy jéem a am ak yoo xam ne jotu ko suuf waaye dencoon na ko nëbb ko daal di ñuy génne dafa bare bare bare bare bare ba nga xam ne secteur yi nga ne bu laaj bi toog fu muy noonu ci àggat lu mu lu mu def lu mu def lu mu def lu mu def lu mu def lu mu def lu mu def waaw xam nga tariqa dañuy koy askan ci nit tariqa murid nag murid rek mooy képp ku jëm ci yàlla al muridu moo am ak al waasil al muridu mooy ki nga xam ne moom sëñ bi ci yoon bi muridu mooy aspirant ki nga xam ne dafa bëgg ci lépp jëm ci yàlla nga xel na yàlla di soog a sóobu yoon yoon bi nag jaaree ci yoon bi ba sooy ba àgg àggagul fépp àggul rek mënut leen ko gisee bu nga gisee fee téeméer ko suuf yëpp yu xaadir yi yu tijaan yi yu chabir yi yu tabaar yi yëpp ku nekk ku sóobu ci rek mënut leen ko gisee. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu misaal na mu ak i ci yoon bi mu ànd bu àggee nag. amul solo li ñu tuddee waasil booba dootu munul waasil la kon képp koo xam ne kii yàlla jëm yàlla foo mën a nekk munul la. sëñ Tuubaa ngi yoon bi yaa ñëpp mën cee dugg ku bëgg a dugg dugg moo tax leen ko ñaan ya banditu maanaam la dara dégg nga tuddee ko euh, askan wi ko boppam ñu ngi leen askan ne ya banditu maanaam euh, dara dégg nga tuddee ko askan wi ko boppam ñun ñu askan wi ne tariqa qaadiri yi Cheikh Abdou Qadir wala qaadiri ndax Abdul Qadir Qadir bi moom la ñu déggee qaadiri ak si boobu ne al qaadiri la ko tijaan yi noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon ummati kalimatu laa yudraa'u xayrun sama xeet yi mu ngi mel ne taw mu ngi mel ne nawet kenn xamul yàlla dina jiital wala mu jiital waxoon nañ ci tax ñu demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xayrul xuruuni qarnii thumma lazina yalunhum thumma lazina yalunhum bu xool yooyu passé rek mënatu ñu xarnu bii moo gën bii lu fekk rek yàlla suñu gën a bare ak ñu leen di ñu gën a bëri ndax nit yàlla wàllu yi lim lañ boo xam ne du manqué mukk fokk mu manqué waaye lu gën a jamono gën a yàqu nit ñi dootuñu yoo xam leen dañ leen di bëgg dañu bëgg gën leen xam léegi nag pour bu xaw sax dana ñëw te suñu borom bu ko feeñ loo bu ko defee bu feeñee tey day mel nañ ñeneen ñi réer fekkee nag suñu borom boole na mbir yëpp ci moom woote loo ko nga xam ne dafay al <coughs> al insaanu muhammad yi nga xam dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waahiran ci ci zahir cheikh la ci yàlla ci moom wa baatinan maanaam historiquement historiquement na muy yàlla ci moom kooku mbir na moom su moom daf koy wax loo ndax daf buntu tex mu war a woo bindeef nga xam ne bu dëggee boppam ñu waroon a texe ci moom te xamuñu ko bu yowul xëy na ñu poñe ko ne ko yow yaa ngi sa bopp te bu ma xamoon moo tax Cheikh Ibrahima li sax ñu mën a wax waaw kuntu hada qawla fahran wa innama attabi'u ka la yadurruna tariqati lii nga wax waxuma ko ngir dam waxuma ko waaye suñu borom moo la ko sant ngir nit ñi bala réeree yoon wi naka loolu day am sama yoon loolu day am bu loolu amee kooka ñëpp lay woo bu la wér moom am na lu dem waaye pour bu xaw si bu ñëwee bu nga xam ne ne Seydina Diouf na ko ne ñi mu jiitu te di ñu ngi tasawuf suñuy xale rek ñoo leen ëpp daraja loolu ci ñu ne ñoo leen gën wala ñoo leen ëpp fekk ne lu nekk day naan ni leen fi sallallahu alayhi wa sallam waxee ummati kamatun laa yublaa awwaluhum xayrun am sama xeet bi mu ngi leen naaj xamuñu njëkk njëkk dina wala mujj ci suñu borom daf leen di doon loolu ñi leen weesu ñëpp ñi leen ñi jiitu ñëpp doole ko ñun lañ am ñi nga xam ne loolu lañ baax ne suñu borom doon na la ko si Abdou Karim jii daal mu amee wër dan mel ci moom sañ koo joxee ni mu ko sañale ni ko si Abdou Karim sañale joxee ko si Abdou Aziz Chaziri sañ koo joxee ni ko si Abdou Aziz Chaziri sañ koo la joxee am secret yi ñëpp ak ngëneel ñëpp jox ko sañ mu wutu ko ci moom itam sañ ko joxe ni ko borom sañoon a joxe secret yi ci nekkul nit nekk loolu ñu ngi ko jëfe ci géej gi bi nga xam ne nee na ba tey wax na ko daal jéem rek fekk na ngeen dégg bi nga xam ne nee na ba mu dugalul ci biir daf daan lamb ko ñëpp dégg amul kenn ku àgg foofu su mu demee si jiw rek di ko circulaire bi yëpp duñu duñu kooka fàttaloo ko mbooleem bi dugal ko xamaloon jox ko nag bundu xaadir bundu cheikh yi bundu tiijaan yi waaye bi mu ñëwee nag sarsaara ci gànnaar xam tudd bu tudd ma den sarsaara la sarsaara lañ ko joxee ñun bu bopp moomu xam na ñun ci nekk secret ba ca nekk ci benn baat lay nekk ñu nëbb ñu nëbb baat bi ci biir wëdd bi ñu nëbb secret ba ci baat bi ñi nga xam ne noonu lañ nëbbee leen di ko xaral ci weeru koor bi nga xam ne noonu lañ nëbbee waxtu ajjuma ci bisu ajjuma bi nga xam ne euh, ulama yi gën a bari ñu ngi ko siiru ci basi tàkkusaan dana jënd day sox nga xam ne loo ca ñaan nangu loo ca jaamu suñu boobu nangu ko te ak yoor yeneen yoor yi nga ko noonu leen di xatal da ko noonu nit yi chef nit yi loolu ci doon ci ak lu a ah par exemple. woon benn benn masalam. ci fulku. waaw te leeraloo ko. waaw moo tax ma laaj. waaw parce que na wala déet waaw. xam nga fulku lu fort lu fort la lu rëy la fekk dafa am loo xam ne taalib yi seen ñàkk xam dañ koy profané profané moo di secret suñu ko ko fooyee boo xamee ne bàyyi na ci loxo nit ñi dana ko rek dañ koy rocci loolu waroon tamit waaye ñi nga xam ne jamonoonte woon sëñ bi te xam buñ ko gis ko lam ci daan wax ñu xam ko dañ ko nëbboon ba nga xam ne gis ko rek teg ci suba jafe na gannaaw bi liñ ko moom mu tasaaroo te xasaay yi am na ci yoo xam ne secret yi ci nekk borom mën na ko dindi waaye lu doy waar loo xam ne boo ko dee jàng pour yàlla lu gën a màgg sikka ci ci luy jëriñ doomu adama ak lu ak lu koy ak lu koy setal mu ngi ci waxoon naa leen ne al ufuqul la'la xol bi nga xam ne ñu toll al ufuqul la'la ak ñaanam ak jaam yàllaam ak tudd yàllaam dafay nekk leneen loo xam ne mooy fay yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis sibér bi ci melo ba ko nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw nit rek la astafurlah gannaaw nit la nit am na lu mu pour gis Seydina Jibril ca la mel dëgg dëgg dëgg ba mu bëri ci dafa xëm ndax fooraayu loolu ndax jinne ñëw ma ak seytaane yëpp te lu mu ci jublu fu ci jublu seey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gisee signal bi mënu la seey moo ëpp jublu daraja waaye gannaaw dañ ko indi ci adduna lu mu ne la tax nga woon dong dong dong la ñëw ci adduna ñun ñu ko xoolee waaye secret bu mag ba bu mag ba mag a mag a mag a mag nga xam ne moom moo gën a mag ci secret bu dox diggante bi ne si ak suñu borom sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom jagleel yonent bu ci nekk ndax bi ñuy wax naan alxadratul ahmadiya ak alxadratul muhammadiya dañoo sutaat bi alxadratul ahmadiyya mooy ku nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dara fekk ko ci alxadratul muhammadiyya nag li yonent yëpp di naan di tëbboo ci ay leer ci alxadratul muhammadiyya lay jógee am na jaam muy jaat ñëw bu fi yonent nekkul soog a dellu si ci yeneen bindee yi secret yooyu nga xam ne nag dafa am diisaay ak kàngaay ak réyaay am na si yoo xam ne ci am loo xam ne sëriñ bi bi muy ñaan bi muy ñaan wëlbatiku jublu si ci boromam daf caa def ay secret yoo xam ne mooy tax ñaan bi gën a gaaw a nangu yoon ba gën a rëy mu gën a natalee yooya yooya xasaayid nëbboon na ko am na ci yoo xam ne nëbb ga tax na xëy ci nëbb gi tax na mu daal koy sóob ci géej gi yi ci des mu indi am na ci yoo xam ne fekk na nit ñi gis nañ ko rofaane nañ ko man yaakaar mën a léegi mën naa bari ndax xam naa ne sa keneen suñu borom moom du nangu ñu ñu fayee ko fekk na suñu tubaab yi du nangu ñu ñu fayee ko lu xel lu daan ay weer waaw dana def mooy benn tontu leen ci dongo yi lu war ma tey ñeenti laaj ñu ne fokka bi nga wax ne maam Cheikh moo ko maas ñu ne man maam Cheikh bi jub la waaw xam naa ne maam Cheikh Mbaye moo ko wax maam Cheikh Mbaye maam Cheikh Mbaye mënu ma am xaqal bu moom la ñu dëkk bi Touba waaw nee na moo fàq Touba moo ko laaj ñu nga booba gannaawam lañ soog mën nañu foofu ñu ne kii xajaatul bët yi boobu ñuy wax waaw waaye si bu àggalee masali ci ñeent ak yooyu moo xam ne ci la ko bu ñu ko àggalee ci la yéen ñu bari non si ñu dañ jóg da nga soxna ko kii def naa di waaw na ci gannaawam rek aw xaar loolu it fekk na. waaw kii bi. dafay laaj xam ne nii yàlla dogal na xamul lenn ci lislaam te gis nañ ni seen dund na lu bari ci lislaam kooku noonu lañ ko yàqee ñu ومن ولم ولم ولم يمت ولم يمت من جرته فأمره مفوض لربه sëñ Touba moom laa la naan ñëpp yey leen ba noppi lu lu yonent bi lu yàlla ak yonent bi digle digle na ko digle na ko lu mu tere digle na ko nee na digal naa képp ku aju ci man na nga xam lu sa ay farata te jëfee ko man sama bopp warlu naa danaa leen bind lépp lu may war a xam ci diine insha allah gis na ko itam kon ki nga xam ne jàng ci dara nit ci luñ ko sant dañ ngaan su ñu wax excuse mën naa xam excuse bi na doy mën na ñàkk a doy am na fu mu yem yàlla gannaaw dana leen na ko ki nga xam ne jàngul dara lu tasoo fii ñu ci bari li ñu gën a itteewoo sax moo di ñu setal xol daa nga am taalib rek duñ ko sax ak bu dul farata yi farata yi moom mun na ñàkk boo déggee ñu naan jigéen jaam yàlla topp ndigalu borom këram ko ëpp doole loolu mu ci farata yi julli juróom koor ak ca kam war asaka kenn mu ko war kenn kenn mu ko gàddu kenn da ko war a def waaye nag ñaata la yëpp koor ngàtt nga war a gis baax yi yëpp ah, ki ko yàlla booleel doyen bi sala ko waxee ila fàllatu ma xam saha samal shahraha wax ak nafsaha fatiha كنت أفتها أبواب الجنة تدخل منها من أيها شعب من أيها شعب يفتح جلدي فكر ما تم يجي جنون وفار أسكام fekk yi yi paase woon maanaam ba ba seen yeeg yooyu xam nañ ko ba noppi ak yi nga xam ne mooy farata yi mu wattu maanaam respecté ba doon ko doon toog si diggam bu ko rawee dañ ko ubbi ak yéen yëpp daal ko ci nekk loolu dara lu góor ñi am ñu ko gën a li ko xam ne nag bu farata yi wéyee farata yi moom ku ne war na koo jàng moom yàlla wax na ko yàlla na ko sëñ waaye bind na ko tàyyi farata yi moom moom nekkul loo xam ne lii nit mën na koo bàyyi déedéet da nga koy def ba noppi waaye nag bu paree bu paree da ngay góorgóorlu ndax li mu wax nee na day xaw ma nag ci jamono ban tolluwaay ndax gis nga wala naaw gis nga dañuy jaar ay jaar-jaar ndax nit ki tëbul nekk fa mu nekk am na yoon yu mu jaar ba moo koy ànd yoon yu mu jaar dana am yu wax boo gisee am na yenn e, ci wax ci Imam al yu bari am ulama yu koy diigal ñu fàttale Ghazali yu ay jaar-jaar la jaar njëkk a toll woon na foo xam ne muy gis Descartes ci duut parce que duutu Descartes c'était méthodique maanaam moo ko def pour bëgg a wane ne dëgg am naa ne lu wér du naa ne je pense donc je suis boobu dafa remettre en cause lépp lu am dana yi dafa mel euh, kii euh, table rase lépp loo xam ne euh, xamoon nañ ko waaye nee na ba tey ñett yi moom mosuma ci am sikki sàkka nekku yàlla ak ne am na ñu mu yónni ak ëllëg am na yomal xiyaam waaye lu dul loolu rek sikki sàkka woon na ci ndax nee na gis naa doomi yahudi ñu juddu ci yahudi ya wéy ci doomi nasaraan yi judd ci nasaraan ya wéy ca doomi jullit ñi ci l'islam wéy ca ana ban përëm moom tegtal ne maa ngi ci biti ci maa ngi ci dëgg dañoo nekk ñu ci dëgg loolu ba mu koy wax la woon ci moom ndax dafa seetoon ne amul lenn lu ñu def lu ñooñu déglu wala ñooñu def lu ñu déglu kenn ku ci nekk la la fekk rek dem caa yi li nga xam ne mooy faral la de xalaat lu yëf yi doomu aadama mu dem ñoom ci sikkam ba ne waaw ndax sax mun xam nañu dara nit fu mu xam-xam mu seet ne ci sens yi lay jëlee xam-xam mu seet sens yi bi ci gën a dëgër mooy bët gis li nga gis a gën a wóor yëpp mu gis ne euh, nit sax gisoon dana ko trompé lu muy ndax sànq romb naa ker gi ker gi yem fii man bu ma koy xool dafay demu ne ker gi yokkuwul wàññiwul ma dem ba mu yàgg ma dellu saa ker gi weesu fa ma ko fekkoon ma xam ne ker dana dox te gis gisu nit mën na ko cee trompé te du ko xam encore plus moom moo mu ne guddi da ngay xool gis biddew yi mu tolloo benn dërëm tuuti ba dee sa bët bu la wan ne lu nii la toll tuuti te fekk na bu ci nekk xam nañ dem nañ ba xam ne moo ëpp adduna bi nga gis ne kon bët dana trompé nit mu ne déedéet loolu loolu sànq bi may nelaw dama gis ne dama dem ci réew moo xam ne dëkk boo xam dafa rafet rafet mbedd yi yaatu jub taax yi rafet ba ci kaw dégg nga tool yi am nekk ay mbir yoo xam ne picc yu rafet ngi ci fleur bu nekk ndox mi daw ma mënuñaa sikki sàkk ci ne lii am na waaye bi ma yeewoo ma xam ne loolu amul kon maa ngi doon ci beneen monde bi may nelaw bi ma yeewoo maa ngi dugg ci beneen monde monde yeewu kon monde yeewu ni mu gën a dëgëre monde nelaw ba fennoo ko bi mu ñëwee est ce que amul beneen monde boo xam ne bu mu fennee noonu la gën a dëgëre moom it monde yeewu ba fennoo ko <laughs> loolu ah ma war na foofu seet bindkat yeeg mboolem xeeti diine yeeg xeeti philosophie yeeg yëpp ma seet na ci lislaam ahlu tasawuf ne beneen aalam boobu am na maanaam ne fa kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun doomu aadama bu keroogee yamal xiyaam suñu ne ko muri naa ciiraay ñu la nëbboon dëgg lépp tey ji yow sa gis bi lu persan la da ngay da ngay da ngay xam lépp tey mais ah, kon am na beneen aalam boo xam ne ci gën a dëgëre ci la wóor réalité yëpp foofu mu ne ma gis tam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ak naas niyaam fa iza maatu intabahu ma ne waaw kañ dama doon ceeb ma dem nii ñii ne mais nit ñi dañuy nelaw de kañ la ñuy yow bu ñu deewee nga xam ne moom duutu Razali lu réel la woon lu réel la woon du Descartes métaphysique la woon bon Razali fi mu tàmbalee ci weer sikki sàkk ci loolu lépp ba bi muy àgg di si nekk xol ko diggante boobu mu ngi bind mais mën na bind ay bind yoo xam ne dellu si wax na gannaaw gi ne lii du noonu waaye fekk na nit ñi tasaare nañ ko dem na fu nekk ñu ngi koy jàng gis ne Xasaali ak Ibnu Arabi bari na ay ihtikaka yu ñu def foo xam ne Ibnu Arabi comme Xasaali mu a ñëw yu bari ko kontaan mais noonu rek lay demee ñu moo ngi def bu sori nañ dellu si waat euh, sëñ bi ñu mu bind xam ngeen muy dem ci géej gi ak muy dellu si sori li mu dellu si ak li mu demee gànnaar ba dellu si ak li ñu fi nekk jëm nañ laaj yooyu ko le ñu laaj euh, Cheikh Sidiyee ba da ko leen yéen di jiw da ngeen na ndax dagal na ngeen jihaaru loolu loolu foofu te seen diine da ko bàyyi yéen ngeen libre di ko pratiquer na mu leen neexee te mënuñ ko tuddaale ndax ñoo leen ëpp moyen ndax kon charia l'islam dara na la ngir jihaar ci moom tontal ñetteelu tont waaw te mel na ñoom ñaari asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bu ñu nuyoo kilifa yi fi toog jotaay bi xaw a yàgg lool waaye mu mel ni li ñu fi wax jaral na leen ko moo xam kilifa yi fi wutu sëriñ bi moo xam kilifa yi fi tugal ñu woo bi la di sant sëriñ Sall ci waxtaan wu xóot li nga xam ne moom la doon wax te ku ko déglu xam ne euh, liy bindoon sax xam ne ni waxul kaal euh, connaissance bi xëy na moo toll moom euh, lépp leer na ba dan na luñ ci ñambaatum amu ci dafa tolloon bi ñu bëgg dugg ci mbir rek gannaaw loolu fi tee loolu moo ne fii nii li ñu ciy duggee moo baasu murid saalix murid saalix nag ba ñu ci yegg sax dañuy jël baasu murid kepp murid baat bi arab la li muy firi mooy aji ndaw euh, alsalaatu baat bi li muy firi mooy ñaar alxajju baat bi li muy firi mooy jublu waaye dem na ba lu ci nekk li muy firi luxatan dafa bokkut ak li muy firi istilaahan fi ne bu ñu ne alxajju kenn du ko firee léegi jubbu rek dem makkatul mukarrama wala saal mu des saal marwa moom kaaba gi si arab loolu ko daal di firee mooy abalu mooy xaj te fekk na luxatan moom mooy ak jubbu rek asawmu ko luxatan mooy jàpp rek waaye bu ñu ko firee mooy sa ramadan ñëw nga jàpp ca fajar ba jënd so bàyyi lépp lu tere lépp loo xam ne day dogg kon baatu arab bu nekk dafa am firi luxatan am firi istilahan kon baatu murid ba Sëriñ Tuubaa ñëwagul baatu murid mi ngi fi euh, mi ngi ci téere yi euh, fiq yi mi ngi ci téere tasawuf yi mi ngi ci téere yëpp daal

Euh, euh, daf koy jël muy istilaax muy alam ci ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar bu fekkee ne moom ci moom wax ko it defe naa ne adduna jëpp pensé na ci nangu pidimo bi euh, kon bi mu demee di wax ne murid sadiq nan la war a mel loolu itam nañ ko wax ci ni ko sëñ bi wax rek mu gën a gàtt dafa wax ne sifaatu sadiqil muridi bi ixtisaar أربعة نظمتها خلف اغترار الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطل عليه فيما قد رواه ومعه صلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقة loolu defe naa ne gannaaw sëriñ bi ko waxal boppam euh, bayadoo ñu mën koo jéem a leeral rek ci tënk bi ci njëkk mu ne meloy murit goo xam ne aji dëggal ak muritam la ci ci loo xam ne dama leen koy tënkal du ma leen ci waxal loo xam ne day tudd kaamil dama leen koy tënkal rek ñeenti élément la danaa leen ko wax nag ngir bañ ngeen woru ngir ragal woru ndax képp ku tukkul ne yaa ngi jàpp ne murit saadax nga waaye bu fekkee sëñ bi wax na la ñeenti yi nga seet sa bopp da nga daal di xam boo di tàggat nga war a doo war a tàggat bi ci njëkk mooy as-sidqu fi mahabbati cheikh abadan dëggal ci sopp sëriñ bi faw waxul nga dëggal ci moom ci bu la joxe ndigal loo xam ne daf la arrangé nga nga nangu bu la joxe ndigal loo xam ne arrangé wu la nga gàtt as-sidqu fi mahabbati cheikh abad dëggal ci sopp sëriñ bi bi nga ci topp sëñ bi nag moom waxoon nañu lu muy mel ba mu soppi rasulullahi sallallahu taala sallam ba jeex ci moom ndax ne mahab mahabati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wa walada bi nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi sallam mooy sama yaa mooy sama kerkaraan su ma jóotee sama borom sunu borom moo ma tegtal rasulullahi rasulullahi tegtal ma sama borom rasulullahi sunu borom tegtalaat ma rasulullahi bi ma dikkee ci moom damaa dem ba jeex ci moom jeex koo xam ne sopp ko soppin koo xam ne fàtteloo na ma am koom fàtteloo na ma njaboot fàtteloo na ma lépp lu war a fàttali ko te loolu kon asut fi mahabati nga xam ne ni dañ ci seet suñu seet la moom mi nga xam ne ci des nañ bi na ko moom su mam tisaalu amri xay suwara mooy topp ndigalal sëriñ bi waxtu woo xam ne ndigal di rob la a ne la defal rek mel ni ab soldat boo xam ne dañ ko jox commandement mu jug daal di appliqué waaye doo fa soog naa ndax sëriñ bi ma wax ndax na mën naa ko wala ndax mënuma ko ndax bu ma ko defee lii ma fekk wala laa ma ci fekk ثم امتثال أمري حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطل nee na digal sëriñ bu jógee bul gaaral bul gaaral waxuma gaaral ci bëccëg ci biti sax nga ne wax waaye ci xol bu mu dégg dégg xol bu mu dégg dégg mooy ñetteel bi ñetteel bi nag wa maa salabu ixtiyaari boobu nag lu ci gën a jafe mooy rikki ak tànn sa mbiram bu ci amati ak ab choix lépp lu sëriñ wax rek jàpp ne mooy la gën ci man ci àdduna moo gën ci man ci àllaaxira li xam ne wàllu bi la indikaay yi nga rafet jot ci ne sëriñ bi li mu wax moo gën ci man mu daan ne fokk lu man jamaa haadi sifaat minal muridina xëy ko sifaat képp koo xam ne boole la ñeenti moolal yi melo yi nga xam ne moom laa wax ci moolal yi danaa dab buur yàlla ya nga xam ne ñuy buur yàlla tigi tigi tigi tigi léegi nag kenn ku ne ci ñun naxtaan sa bopp léegi nag sëriñ bi nag beneen baax moo di sëriñ bi euh, euh, nit ki bu fekkee da wax ak am mbooloo da ngay wax ci lu ñu xam le sëriñ bi moom du ñu yor euh, ëpp na pareex waaye danaa dafa mel ni te ay turuux la du nekk day mel ni bu ñëwee ne man yow ma tarixa itam day mel ni am na xëy dañ koy dégg ma xool ci jiw tarixa mu doon bu dee bu fekkee nisaan rek la kon nisaan juróom mi ngi toog na ak toog yëpp yëpp yëpp yëpp. dañoo wax ne nit yàlla dañoo wax ne turuq ak turuqu al muwasilatu al al al al muwajjih si tabaraka wa te wax yu jëm ci yàlla mënees wax ne toll na nooy doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi daw suuf waaye sëriñ bi moom bil Mustafa xayri rusul tariqatan naasixatan kulla subul yow sunu borom wombatal nga ma ci dara ñu bi sallallahu taala alayhi wa sallama tariqa boo xam ne man suuxal na mboolem yoon loolu kon euh, euh, loolu ñu jàpp ne tariqa la waaye bokkul ak tariqa docteur yi nga xam ne ko nekkoon ndax nit koo xam ne dafay dem ba euh, sunu borom da koy wax loo xam da koy wax loo loo xam ne bu wax loo sax dana dana metti ci moom waaye da ko dul a bañ loolu bu koy wax itam day wax ne du dama wuma kat waaye dama ko sañ te bañ bu ko di bind loolu da ko bindal naa ko ah na na wax ne yow laa gën a sopp ma bind te bu ko ko bind looy bu ko bind dafa mel ni koy ci moom ngir ñi bind dañoo bari waaye mën na ko bi annani ahabbu ilayhi man yuhab sunu borom xamal na ma ah, maa gën a fi moom képp ku ñuy sopp ak lépp ku ñuy loolu nag am na xisa boo xam ne ci laay jeexale euh, Serigne Mor Mbacké rahmatullahi taala alayhi ñu bari fii xam nañu ko euh, bokkoon na ci jëwriñu Cheikh Mouhamadou Fadil li ñuy tabax jumaa ji euh, tubaab bi ñuy wax escatina keroog bi ñuy teg bi ñuy bi ñuy bi ñuy def béton ci son bu mag boobu ñuy wax lamp faal nga xam ne lu war a mat nangami téeméer nit wala nangami junni yoo xam ne dañoo wër soor bi def lu war a mat quarante mètres ci biti yor ay peel yor ay palaat kenn ku ne da nga jël palaat sànni sa morom sa sa morom sa morom mu àgg tubaab bi taxaw ca kaw di seen di xool mbir mi te dañuy kenn kenn fayu leen kenn woowu leen daanaka dañu volontairement mu di ko xool di ko xool bu yàgg mu daal di wàcc mu daal di sëriñ Mor Mbàkke ne ko dama dama lay laaj dama lay laaj suma boro suñu borom tubaab bi bëgg a sukkal la suñu borom jëm bind kum ci gën bëgg. Euh, sëñ moom na ko xanaa si xanaa su mu ne ko ah man de loolu d'accord ci. mu ne ko ndax d'accord ci mu ne ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàng naa biographie euh, mu juddoo ci Makka Mukarrama lam fa daj ak bi mu fa jógee dem Madina Munawwara lam fa daj ak bi mu wu ci boromam euh, situation ni mu social ni mu bi muy dem ñu ci borom dafa bàyyi ay bor te loolu dëgg fekk na bëggoon ña ko fayal ci benn chiffre lañ ko la lam bay ma jiw nag fa tabarakallah lépp euh, gars yi xam nañu ko ñu ci siira mu ne ko loolu loolu nit bu fekkee dëgg koo bëgg da nga koy defal ay bien gannaawam nag waxuma nag lan lañ waaye gannaawam nag moo leen ñu bokk ci moom rek li ñu doon def seen mosu moom it ma naan daal pour ma yow sëñ Mor ne ko kon lay kaa ñu dem ci ki nga xam ne moom moo la fi indi nii bu Cheikh Mamadou Fadil mag la borom xam-xam la te mooy borom dëkk bi daal di àndal mu dem ba ci Cheikh Mamadou mu toog bu ne ma tubaab bi daf maa laaj laaj boo xam ne ji tontu naa ko waaye li ma ko tontu dafa nangu léegi nag yow mi nga xam ne yaa ma bokk yi euh, naa ko wax tubaab bi nag dañuy wax sëñ moom li mu waxoon di wax sëñ Fadilu di waxoon sëriñ moom sëriñ bi daal ne ko loolu loolu sax amul amul amul laaj rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moom suñu borom gën a bëgg ci li mbind ndax Sëriñ Tuuba mii nga xam ne moom nga defe ni moom la gën a bëgg ci li mbind lim am ci daraja rasulullah bu melokaane euh, tubaab bi ne ko daal loolu euh, canal espèce de canal la rek waaye man d'accord ñu daal boo ko bindee ci boo ko bëggee ci li nga xam ne moom la xamul da nga koy defar ay bien waaye li koo xamee da nga koo bëgg yaa ma gënal ci li ma bind ba noppi def ko muy souffrir daanaka bien yëpp tubaab bi nanguwul sëñ Fallou euh, insiste ci li mu wax tubaab bi itam ñu nga site sacral de ñoom waaye ba mu ne euh, sëñ bi daf ne dafa dafa dafa tubaab bi. ba ba yàqum xel de ba yàqum xel waaye waaye waaye xam nga daal moom ndax moom lu mu gis ci kii ba law ko rek di jël kookee mokk bañ lu mu gis ci kii ba law ko rek di jël kookee mokk bañ kon nag ngeen baal baax rek ngeen baal benn dernière question bu ñu noppee waa secrétaire général jox ñu li des programme bi su ko defee sëñ bi ñaan ndax nag saa maanaam Nations Unies moom ñaan leen xewlu waay ñoom ñu bopp incha allah soxna yi ñoo wax ne gars yi ba léegi toog benn laaj bi soxna yi wóor wóor léegi ñu ne ñoom dañuy laaj li nga xam ne lii mooy seen wareef seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seen borom kër. baat bi jiitu nañ ko li mu ciy wax daanu dellu ci li nga xam ne waxoon nañ ko sax ci suñu borom defal jigéen ci diine ak benn ko góor waxoon naa xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ida sallat imraatu xamsaha wa saamat shahraha wa xaddat nafsaha futixat laha abwaabu ljannati yowma alqiyamati tadxulu min ayyiha shaat góor mën na julli waxtu yëpp matale ko koor weer koor yëpp mu woor ko matale ko waxtandiku liñ ko tere lu tax yow la xeer ñu dund ko dund ci àddina yëpp muy tànn bu ko sa ñaar tax dund ci àddina ay daraja lañu ëppante muy safara nekk ay daraja yu gën a ëppaan gën a tàngante jahannam rawaa xutana saayir jahim saxar hawiya àddina yi tam noonu la toxtaloo ulamaa yi dañoo am warante ci ne daaru salaam mooy bëccëg gën a kawe ñii ne jannatul mawa tudde ko ci inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa yu ci nekk am tegtal yu wóor yu ñu tegtaloo waaye li nga xam ne moom ci gën a itteel ci tontu ni mooy xaddis bi ñu ubbil ko bunti àjjana yëpp mu tànn bu ko ci neex xam naa ne kon monsieur Guèye nga dégg daal bu ah góor ñi li ñu leen sant bari na de te gisuñu leen loolu gisuñu benn hadis wala benn aaya ñu wax ci koo xam ne daañu ko ubbil ci góor ñi.